ànd ak nag moom rabbil alamin ànd ak nag moo di rabbil alamina moom ñëpp waaye ñëpp santul moo moom ñëpp waaye ñëpp santul ànd ak mooy rahmaani rahim ànd ak mooy rahmaani rahim yërmandeem ci àddina ñëpp jot nañ ci yërmandeem ci àddina bii ñëpp jot nañ ci alaxira ci moom rek lañu yaakaar yërmande alaxira itam ngir moom rek lañ yaakaaree yërmande. waaye terewul boo ko sant yërmande. waaye terewul ñu koy sant ñu néew lañu. taw bi di doon taw taw taw bi rek la doon taw. taw bii doon taw. doomu nag ci kenn solo yi rek la doon taw. mais eh, taw wax nga am na lu tax. te taw waxtu wu xamee am na lu tax. wala am na ku tax wala am na lu tax. wala nga xam ne boobu am na ku tax mu taw. waa mu xam ñu sax mu taw. waaye ñëpp lay tawal. waaye def lay tawal. yéen ñi rek. rek kat. kon loolu yéen jógee di sant yàlla. kon nag bàyyi ne bu ngeen jógee yéen di sant yàlla. yéen a ngi sant ñu ñu doon taw ñëpp. yéen a ngi santal mboolem ñi doon taw yi ñëpp. sant nañu yàlla. bàyyi ne sant nañu yàlla alhamdulilah. doon waxtaan ak robot. bàyyi nee na doon waxtaan ak boppam. mooy mën a amee dogal bu wóor bu bàyyi ko ci wax yàlla. te muy mën a amee dogal bu ko wóor dund. bu bàyyi ko ci wax yàlla. ne man ak yéen ak yàlla lañ jëm. mu ne moom ak ñun aljanna lañ jëm. man ak yéen ñu tax ëllëg ñu tax a la ñuy doon. moom ak ñun ñu tax a la ñuy doon. yàlla yàlla tontu ma ci bopp alxuraan. mu ne nag ñun xalaat ne loolu wala daal di koy fam ci bu nga xam ne amul sikk ne ci yàlla la jógee. téere boobu nga xam ne amul benn sikk lu ci yàlla la taxee koo. du jubal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. du jubal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. ragal yàlla bi nga xam ne nekk. ragal yàlla bi loo xam ne ci xol lay nekk. te man janoo rek laa bëgg. te daal moom janoo rek la bëgg ci li mu bëgg. fan laa jëlalee ñun ak boobu lañ jëm. mu ne comme nag ana fan la jëlalee ñun ñun ak moom xal jàll lañ jëm. fan laa jëlalee ñun dañuy taxe. ana fan la jëlee ne ñun dañuy taxe. yàlla na ñi nga xam ne gëm nañu faddu. mu ne yàlla na ñi nga xam ne gëm nañ faddu. ñun ñëpp gëm nañu alaxira. ñun ñëpp kat gëm nañu alaxira. gëm nañu dekki. gëm nañu dekki. gëm nañu hisaab. gëm nañu hisaab. gëm nañ siraat gëm nañ siraat gëm nañ aljanna ak safara gëm nañ aljanna ak safara te loolu lu fàdd la te loolu lépp lu fàdd la ñu mu ne ñuy taxawal julli mu fekkee ne ñuy taxawal julli gis ñi ñëpp ay julli bàyyi ne mu gis ñun ñëpp ñu di ay julli kër ñu ne nga xam ne danañ dund na ci seen alal mu ne ñi nga mu fekkee ne ñi nga xam ne danañu dund na ci seen alal yéen ñëpp ku ne am na suñu gàncax yi joxe nga wut yàlla. waaye nag ñun ñëpp gis nañ ko ku nekk xam nga doon suñu jëlee nga ba wut yàlla. ñu gëm li ñu wàcce ci yonent bi. ñu gëm li ñu wàcce ci yonent bi sama baa di wax sama. amul ci kita ci gëm alxuraan yi. amul fekk ñun ci gëm alxuraan. gëm téere yi ko jëkkoon. gëm téere yi ko jëkkoon. li ñu alxuraan solo. lépp loo xam ne alxuraan moo ñu ko solo. ñoo ñu ko ko wàcce ci téere yi gëm nañ. ñoom mos nañ koo wàcce ci téere yi gëm nañ loola. wala ñi nga xam ne boole nañ yooyu mu wax. yàlla nag fekk na ñi ne boole nañ yooyu mu wax. te ñun boole nañ ko ni ne ñun nag boole ko ni ñu ko gisee. ñoo ñoo ngi ci mu ne ñoo ñaa ngi ci njub. te ñoo ñuy te ñooñu ñooy texe. waaye boobu gàddu nañu waa jàmm yi. ñun aljanna. mu dem mu dem ko tontu ci beneen laaya. moo xam sax yooyu jàngal alquran. mu ne moom alquran rek moo koy jàngal alquran. moom alquran la koy jàngal alquran. mu ne moom alquran rek moo koy firil alquran. mu ne jox na téere bi. mu ne jox na téere bi. ñoom tànn ci jàng. ñoom tànn ci ay jaamam. am na ci ñoo xam ne dañuy tooñ seen bakkan. am na ci ñoo xam ne dañuy tooñ seen bakkan. am na ñoo xam ne dañoo dugg am na ñoo xam ne dañoo jiitu doomu. am na ñoo xam ne dañoo jiitu. am na ñoo xam ne dañoo jiitu. wala jox li leen jox téere ñoom ñetti kuréel yooyu ñu baax a yàlla rek la. kon nag jox li leen jox téere boobu ñoom ñetti kuréel ñooñu la. baaxal yàlla ji rek la. mun ko teg ñu àgganaay sax ñu wër ñu lay safara. mu ne mun ko teg yow àgganaay sax. ca la ñu jëm. ca la ñu jëm. jooju naa wax nañu ne xam nañu ne. jooju naa wax nañu ne tam. ni aljanna lañ jëm alhamdulilah siyaara ñoo ngeen di siyaara ñoo ngeen di siyaara siyaara bi du man maa ko ne moo ko moom man xam naa ci yàlla rek ngeen mu yàlla waaye yàlla ngeen di wut ci moom mu ne moom du yàlla nga liy tegtal nag ci loolu. jaara ngeen si bàyyi ko tegu ko jaara ngeen si bàyyi ko soo ko dawaati jeex fekke wu. jaara ngeen si daaw fekkewu ko ngeen jaara si daaw jeex fekkewu ko daawaati jeex dikk ngeen jaara si fekkewu ko. bu fekkoon ne leen jëm bu leen fekk leen ne leen. kon mu ne xamee ne ci bis su fekkoon ne moom moo leen di tax a jóg ci moom ngeen di jëm su ngeen ko ne fekkoon ngeen nekk. waaye ka ngeen ko doon fekk te bu ngeen ko. waaye ka ngeen si doon fekk te moo leen tax a jóg ñu di bàyyi nekkul. yal na ko nekk bu ngeen ko fekkee itam. ronkale nag yal na ko ñëpp. bu ñu bàyyi bu ñu nekkee itam. yal na ko gën a nekk. wala sax yal na fi gën a nekk. yàlla gën a nekk ci barab ci barab. yàlla gën a nekk ci barab ci barab. waaye ay tëjëliwam dana gën a feeñ ci ci ay feeñuwaay ci ay feeñuwaay. waaye ay tëjëliwam dina gën a feeñ ci ay feeñuwaay. delloo mbir mi. dem na Mourou. mos naa àgg ci naa àgg ci yàlla boru sëriñam. ñu naan ko lu tax dama doon gis rek ba mu ne boo gisee waaw dama doon gis tax dama toog ci sa sëriñ bii mu ne bu ma xasee gis yàlla lu may wutee ci sa mu gis la benn yoon moo gën mu gis mu gis yoon moo gën mu gis yàlla junni yoon. yàlla moom ngay gis ci lu nekk. yàlla moom ngay gis ci lu nekk. mën naa ko yëngu ci mën nga ko nekk. mën na laa seen ci maa nga jiw. mën naa ko yëngu ca mën naa ko nekk. mën na laa seen ca fooroor bële. mën naa seen ca nag wala nekk. mën na laa seen ca nag wala itam. mën naa seen ca gàtt bële. mën na laa seen ca gàtt bi nga jàkkaarloo. mën na laa seen ci man ñu wax ak yow. mën na laa seen ci man ñu wax ak yow. seen waay yooyu am nga ne seen waay yooyu. kon. ba ngeen fi ñëwee ziara ba ngeen di teew ziara ji. fekk leen woon fekk leen ngeen fi yàlla. bi ngeen ñëwee fekk na fi dem ba tey nekk ba fi yàlla fi nekk. tey bi ngeen ñëwee fekk fi bàyyi. bàyyi ne lépp lu yàlla fi nekk. wala yàlla yàlla na nga ziara bi. kon nag yàlla yàlla na nga ziara bi ziara bi. moom la nga yi jëkkee. ñun nangoo ci waare yu njëkk yi. njëkk yi moom amul suuf si fekkante nit nangu la. yu njëkk yi moom amul benn suuf si loolu nangu la. ndax amul benn bis dana amul leneen. yàlla rek ngeen defal. yàlla rek ngeen defaloo. yàlla ngeen defal ñu amul bis la. ñu seen borom benn bis la nga gis. yore yi dañ leen jëf ci suñu nit nit sant ko yàq. yore yi dañoo wax ne jëf sëriñ nit sant ko yàq. nit sant ko sëriñ di yàq ndox. nit sant ko sëriñ itam. jërëjëf ne dana dana yàq sa jëf. man ma ne. bàyyi nag moom mu wax ne. foofu gis tam mënu ko am. foofu daal gis tam mënu ko am moom. gis tam mu ngi lan. gis tam moo di lan. di def ngir yàlla. di def ngir yàlla. di ko wan keneen ku dul yàlla. di ko wan keneen ku dul yàlla. waaye ki ngay jëfal nga wan ko ko. waaye ki ngay jëfal kay nga wan ko li nga ko jëfal loolu benn gis ko. gis tam mënu ko am moo tax yow nga gis sëriñ gis tam mënu ko yàq wala man dama leen gis kanam bi. waaye. jëfal sëriñ. dañoo wax ne jëfal sëriñ. ngistal mënu ko yàq. ngistal mënu koo yàq. man dafa wax ne ngistal mënu jaay. waaye bàyyi nag moom dafa wax ne jëfal sëriñ. ngistal mënu caa am. maa ngi jëf ngir yow maa ngi koy wax. maa ngi jëf ngir yow maa ngi lay wax. loolu ngistal mënu jaay. bàyyi ne loolu benn ngistal mënu caa am. ànd ak nag. li nga def ngir sëriñ bi. li nga def ngir sëriñ bi. yaa ngi ko def ngir yàlla. yaa ngi ko def ngir yàlla. ba mu teeyee ak bu faddoo buñ génnee ci yow. moom fekk na dëgg fekk na lixlaas. loolu fekk na dëgg fekk na leen lixlaas. benn wàll yi dafa mos a dogu ci haji makka. benn wàll yi dafa mos a dogu ci haji makka. waaj. waaj ba pare. yàlla dogalu ko. yàlla dogalu ko. yàlla dogalu beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaw yàlla dogalu ko. waaw yàlla dogalu ko. mu dellu dogu ci beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaw yàlla dogalu ko. dellu waaja ci yàlla dogalu ko. mu dogu ci beneen yoon. mu dogu ci beneen yoon. waaw. dellu waaja ci. yàlla may ko mu dem. yàlla may ko mu dem. ba mu demee ba taxaw Arafat. ba mu demee ba taxaw Arafat. def na yàlla. dafa wax ne yow yàlla. di nga nangoo sama yetti xaj yu jëkk yi. di nga nangoo sama yetti xaj yu njëkk yi. yal na ko nangoo sama xaj yu njëkk yi. yal na ko nangoo sama xaj yu njëkk yi bii ba teew. mooy lim doon yéene te te te am ci lu koy. mooy lim doon yéene te am ci lu koy. te yéen a jullit. yéen a yéen a jullit. moo jafe mayam wala moo gën a jëf jëfam. moo jafe mayam wala moo gën a jëf jëfam. loolu tax mu xam ne yetti xaj yu njëkkee ñoom looloo tax mu xam ne yetti xaj yu njëkk yi moom yàlla nangu na ko yàlla nangu na ko amul benn gistal amul benn rag amul benn gistal benn rag nekku ci ñaan nag bii itam mu ñaan bii itam yàlla mel ni njëkkee yàlla mel ni njëkkee ziyaara bi yàlla mel ni njëkkee ziyaara bi yàlla mel ni njëkkee sant yàlla dafa war a jaam sant yàlla dafa war a jaam te jàpp nañ ne war a dëkk ci ñu sant yàlla. te jaam yi dañoo wax di dëkk ci sant yàlla. sant yàlla war na ci làmmiñ war na ci xaal war na ci jëf. te sant yàlla war na ci làmmiñ war na ci xaal war na ci jëf. ci làmmiñ bi dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin. te làmmiñ bi dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin. lu teewoon lay rëy. lépp lu teewoon rëy rëy. jaam man nga paase wóor foofu ci sant ko. dama loolu ñu daawuda Souleymane ibnu daawuda ginnaaw bi mu nekkee xalifa yàlla ci suuf ginnaaw bi mu nekkee xalifaab yàlla ci kaw suuf di buuram àddina boo xam ne amul frontière moomam àddina yëpp di buuram àddina boo xam ne frontière yu sa sunn moomam mboolem àddina amul ci nit ñi xanaa moomoom dina yi itam amul ci nit ñi xanaa moomoom dina yi ak rab ya njaale ak rab ya njaale yant yant yi yëpp moo ko moom ak mbooleem ñu dëkk géej foofu la mën a yem. xam ngeen ne dëgg dëgg foofu la xéwal mën a yem. xéwal ak ñu mën la yeesu nguuram nga. xéwal ak xam dina mën la yeesu nguur xéwal maa ngi. xéwal ak baat yi mën la yeesu jaxane kay la ci mbindeefi. xéwal ah xéwal ak baat yi mën la yeesu nekk xalifa ak yàlla ci kaw mbindeefi yi. ba mu boole yëpp itam. bi mu boole yooyu yëpp nag. alhamdulilah rek la. alhamdulilah rek la wax. benn murid. benn murid. boo xam ne daf doon tàmbalee yow maanaam da nga tàmbalee xam yàlla. boo xam ne daf doon tàmbalee xam yàlla. dafa tukki ci réew. dafa tukki ci ay réew. yàlla jox ko xéwal yu bëri. yàlla jox ko ba ay xéwal yu bëri. mu bind sëriñam. mu bind sëriñam. ne ko maa ngi ci réew moo xam ne. ne ko maa ngi ci réew moo xam ne. li ma yàlla jox ñu xéwal. li ma yàlla jox ñu xéwal. lott naa ci sant ko. lott naa ci sant ko. sëriñ ba ne ko xéwal yi nga bëri. sëriñ ba ne ko xéewal day mën da bari ba jaam lott bi sant ko ba jaam lott ko sant ko ndax alhamdulilahi rek ngay wax ndax alhamdulilahi rek nga mën a wax boo ko waxee joxe nga sant ko la waroon lépp soo ko waxee joxe nga mboolem sant ko la waroon sa wala xewalam moom la mu rëy jege wut ci loolu li xam nga ne xewalam mu nit boobu doon wax loolu jege wut mukk xewalam Souleymane bii ñu bàyyi doon wax sax. sant yàlla nett ni ci Souleymane ci alquran. sant yàlla nett ni ci Souleymane ci alquran. ba ko yàlla joxe ni ko joxe ñëpp. moo di ba ko yàlla joxe boo leen ñu ko jox lépp. dafa wax ni alhamdulilah. kenn tam dam ni. kenn tam dam ni. boo nee alhamdulilah. boo nee alhamdulilah. jaxal nga sant yëpp. jaxal nga sant yëpp. sant bi. kon sa jëf nag. mooy xewal bu la yàlla jox. moo di jëpp xewal bu la yàlla jox. nga fëtt ko ci la gërëm loo yàlla. da nga ko sëppandikoo ci la gërëm loo yàlla. xewal ak xaal nag. xewal ak xaal nag. mooy ngay seedu. moo di nag sa seedu. ngay seedu taari yàlla yi. ngay seedu taari yàlla yi. ak melo yi. ak melo yàlla yi. ci mboolem waxtu yëpp. ci mboolem waxtu yëpp. loolu moo di sant ak xarit. loolu moo di sant ak xarit. yàlla buur la bu rafet. yàlla buur la bu rafet. rafet melo. bu rafet ay melo. bu rafet i jëf. bu rafet ay jëf. bu rafet i tur. bu rafet ay tur. ku rafet la lu nekk. koo xam ne dafa rafet la ma nekk. bëgg lu muy ko nga gis. bëgg lu muy ko nga gis. te moom kenn du ko gën a yaari kii ne yëpp. te moom kenn du ko gën a yaari kii ne yëpp. ñoo gis lim lambal bi daal. ñoom ñoo gis lu lamboo ci ay saar. jëmm ak ci meloo ci jëf ak ci tur. jëmm ak meloo jëf ak tur. am na ñooñu rek ak ngeen. tax na ba ñooñu rek ñoo topp yàlla. yàlla na ñu rafetlu yàlla na ñu sant yàlla. yàlla na ñu ko yàlla boole yaara bi nañ sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doole sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doole sant yàlla. nañ nekkal yàlla. tamit nañ nekkal yàlla. nañ ko yàlla tey. danga solo hutun yàlla amul amul dayo yàlla amul dayo sóoru amul dayo kon nag kon nag boo ñëwee ci sëriñ boo dikkee a wax na bu la bëgg a jëriñoo ba bu la bëgg a jëriñ waxut bu la bëgg a jëriñoo nag dafay bëgg ba nga jeex ci yàlla day bëre moom sëriñ ba dana yëkk dikkal nga jeex parce que ci feeg jàng jeexut ci yàlla. ndax feeg jàng jeexut ci yàlla. bokkaaleem dañu gudd. ak bokkaaleem dañu gudd. fokk nga jeex ci yàlla pour mucc ci bokkaale. fokk nga jeex ci yàlla pàcc. soog a mën a mucc ci bokkaale. fokk nga jeex ci yeneen kër yi sallallahu alayhi wa sallam. fokk nga jeex ci yeneen kër yi sallallahu alayhi wa sallam. lu ko may. lu mel noonu. ay maqaama yooyu ñëw ci gannaaw. ay maqaama ngi ñëw ci gannaaw. ba fël. bu matee ba nga delluwaat ci zaatu. bu matee ba nga delluwaat ci zaatu. bu fekk dina dina jeex ci yeneen doo ko xam ci yeneen. bu fekk kon nga jeex ci yeneen doo ko xam ni ko koy yëgal. doo ko xamul yeneen ba gisee yàlla dara. te ku xamul yeneen ci boobu doo ko koy yàlla dara. loolu bunte bu yàlla ci sa jaaroon doo dem. loolu moo di bunte bu yàlla. yeneen kër yi mooy bunte bu yàlla. yeneen kër mooy bunte bu yàlla. ku jaar ci moom doo dem. na nga bëre ba jeex ci sa sëriñ bi. na nga bëre ba jeex. dana fi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëri ba nga jeex ci sëriñ bi. sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëri ba nga jeex ci sëriñ bi. ndax loolu itam. ndax loolu itam. su maqaama yi nga yóotu fi. maqaama yi nga yóotu fi. bu sa sëriñ taxawut. bu sa sëriñ taxawut. da nga mujj soo jeexu doon ci sëriñ bi doo xam ci sëriñ bi. da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xamante ni sëriñ. moom moo tax de. looloo tax de. sëriñ bi léeg-léeg sëriñ. seen njëlbeenu sëriñu. li leen di yite woon. li leen di yite woon. mooy jeex yàlla tàkk. mooy jeex yàlla tàkk. jeex yaari melo yooyu tàkk. jeex yaari melo yooyu tàkk. boo jeexalee. boo jeexalee. soo dox ci melo yàlla yi. soo dox nag ci melo yàlla yi. ak tudd yàlla yi. ak tudd yàlla yi. ba jaar ci xay bu yi nga war a jaar. ba jaar ci xay bu yi nga war a jaar. dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel nga dem ci sa bopp. dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel. la gën a faatu. day fekk nag dëgg dëgg doo mën a xam dara mu am lu ngay jullee rek. ndax fekk nag dëgg dëgg loo xam ne du mën a xam mukk lu may dund yàlla bi. te nekk ba ci fandaaw. te kat taxul nga nekk booba ci fandaaw. waaye da nga xam ne nekk ko rek. waaye dana la wóor tënk ne dara nekk ko. waaye du tax nga fàtte yonent bi. waaye du tax nit nga fàtte yonent bi. ci nelaw yàlla wu njëkk. ci nelaw yàlla wu njëkk. du tax nga fàtte sëriñ bi. du tax it nga fàtte sëriñ bi. ndax nelaw yàlla la. ndax nelaw yàlla la. waaye nag dootoo leen gis mukk. waaye nag dootoo leen gis mukk rek. dootoo gis seen bopp. dootoo gis seen yëkkati. jëm yàlla ji rek ngay gis. jëm yàlla ji rek ngay gis. ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ñoom. ñoom boo leen gisee jëm yàlla ji ngay gis ci ñoom. dana gis ñu ñaar benn sëyam. bàyyi ma ne ci ñaar benn sëyam. am na di ñaari doo xam ne man sama fi sax naa mën a jaar ba gën am na biir bu yëgg. di wax ne man daal dëgg dëgg. xaw ma si suuf si nga mën a jàpp ba gën ma. ba nekk sama sëriñ. ba ba mën a nekk sama sëriñ. gannaaw la la ko yàlla xamal. gannaaw gi nag mu ne la ko ko yàlla xamal. ma ne moo mooy sama waasitatu si si ma àgg. mu ne nag mooy waasitatoom kon si fi mu àgg. bu nekkee sama waasitatu rek wasaatatu boobu la ma. bu nekkee waasitatoom rek. wasaatatu boobu la ma tuddee ba nekk sama sëriñ. wasaatatu boobu moom la ko tuddee ba nekk ay mën. ngeen mën cee yàlla moo koy góor lool bi ma xam. xam ngeen ne ma jóg yàlla dana koy góor lool ci maqaama. te dëgg rek la wax. te dëgg rek la wax kat. ndax ku nekk ci téere yàlla bi nga xam ne mooy lépp mooy lépp. ndax ku nekk ci téere yàlla bi nga xam ne mooy lépp. te moo moom lépp. bu fee bu la feeñoo. bu la feeñoo. war nañu lépp lu ma am yow laa ko may. war na naa lépp lu ma am yow laa ko may. da ngay wax ne yàlla may na ma lu may kenn te dootu ko may kenn. da ngay wax ne yàlla may na ma. lu mës da may kenn te dootu ko may keneen nag. loolu ma jëm dana koy wax. loolu ma jëm dana koy wax. ku ko dégg dafa ne taxaw ma. ku ko dégg dafa ne ndax loolu dafa jëmb. ñu xamut dafa ne karaama yi jagoo benn sëriñ la. ñu xamut dafa ne ndax ne karaama yi benn sëriñ jagoo la. parce que mos bu bëree jaar na foofu. parce que mos bu nekk jaar na foofu. mos bu bëree taxaw na taxaw yoo xam ne wóor na ko jox na ko lu mu ko jox kenn te dootu ko jox kenn. mos bu nekk taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ne yàlla jox na ko lu mu ko jox kenn te mu ko jox kenn. te jëliyaati yàlla yi. te jëliyaati yàlla yi nag. xarit yi dajeeg moom. xarit yi lay dajeeg moom. ku nekk tëj lii ba nga dajeeg kenn mës nga dajeeg moom te kenn mës nga dajeeg moom. ku nekk tëj lii ba nga dajeeg kenn mës nga dajeeg moom te keneen dootu dajeeg moom. te keneen yàlla kenn la rek. te keneen ku kat yàlla kenn la. mu ñaar ko ànd wax naa ko trop bu baax a sax waaye jaa ngi defal lu muy itam lu war a taxaw. yaa ngi janoog doj bi. mooy yaa ngi janoog doj bi. yaa ngi defe ne dañoo taxaw. yaa ngi defe ne dañoo taxaw. te ñu ngay dox dox bu gën a gaaw sax bu ñu ngi dox. te ñu ngay dox dox boo xam ne moo gën a gaaw dox bi niir ñuy dox ci kaw. foofu ci la xaarif di xamee ne. foofu nag ci la xaarif di xamee ne. jëmm ja bàyyi ko njëgam ñëw fii ci jotaay bi. jëmm ja bàyyi ko njëgam ñëw fii ci jotaay bi. ak béy mi ngi ci jotaay bi tasee du benn. ak béy mi ngi bu jotaay bii tasee duxul jànn. te jëli yaat yaa ngi rek. te jëli yaat yi daal bu boobu du dem rek. ma ne ba yàlla la feeñal ci kii. te du dugg te yàlla la feeñal ci kii yoon. benn feeñal moom wéy na. benn feeñal moom wéy na. bu feeñal laa nekk. nga feeñaat la fi. bu ñaareel bi dugub bu njëkk bi. bu ñaareel bi xam nga kenn du bu njëkk bi. yàlla feeñu ci baay bi. yàlla feeñu ci baay bi. moo feeñu ci doom bi. moo feeñu it ci doom bi. tëjëliyaat yi bokkul. xam nga nga tëjëliyaat yooyu day bokkul. loolu tax doom doom lu mu ngi ngi bàyyam nga wóor ko yàlla. loolu moo tax doom lu mu ngi ngi bàyyam fokk mu am lu mu ay mbokk bokk lay bokk bàyyi. ay mbokk bokk bokk bàyyi. fokk am lu mu wute. fokk rek ñu am lu ñu wute. ndax tëjëliyaat yi dañoo bokkul dañoo wuute. bala ñuy jëloon ci léegi rajo fii. mbooloo mi jëloon ci léegi dikk rajo fii. yooyu dañ ko yàgg yàgg na. yeneen mbooloo dem nañ bu yàgg. yeneen yeneen a fi nekk. yeneen kat ñoo ko nekk. njataa ngi tas yeneen a fi jógee. bu jotaay bi tasee yeneen a fi jógee. ci xàq sa jëli yaa ci wàllu baati bi. ci xàq sa jëli yaa ci wàllu baati. waxuma ñu ñu waay nag duñ gis lu may duñ gis lu may nag. waxuma ñu waay nag nga xam ne duñ gis lu may nag. duñ gis lu may masaa yi rek gis lu dëgg dëgg. duñ gis lu may masaa yi ci suñ bëgg-bëgg gi. ci kaw loolu. ci kaw loolu ni na. ñam na ne rek la. ni mooy lépp. ñam na ne ne tam mooy lépp. ca asal bu ca abal. ca asal ba abal. ñun jaamu yàlla lañu. ñun jaamu yàlla lañu. yoo xam ne. jaamu yàlla yoo xam ne. dañoo dëkk di aajo jëm ci yàlla. dañoo dëkk di aajo jëm ci yàlla. jëm ci jëmm yàlla ji. jëmit ci jëmm yàlla ja. ndax dëgg-dëgg jëmm yàlla ji rek a ñu doy. ndax dëgg-dëgg jëmm yàlla ja rek moo ñu doy. leneen lu ñu jox. leneen lu ñu jox nag. lu mu rëy rëy. lu moo la rëy rëy. dana jeex ñu soxlaat yi. dina jeex ñu soxlaat leneen. loolu jëmm yàlla ji. lu mooy nag jëmm yàlla ja. loolu ñaan ci tamit yi. bàyyi ñu ñaan ci tamit yi. ngi ñaan ci yàlla. da nga ñaan ci yàlla. ba nga koy yàlla du ma jëriñ dara. bàyyi gis ne moom diw yàlla jëriñu ko dara. ndax dafay jeex mu dem soxlaa ndax dafay jeex mu dem soxlaa. jërëjëf la yàlla du ma jëriñ dara. jërëjëf la yàlla it mu gis ne du ko jëriñ dara. dafay am suñu yem mu dem soxlaa ndax day am suñu yem mu soxlaa. nga doon am noonu. nga nee na itam noonu rek. mayam noonu. ak mayam itam noonu. lii lii jëriñ dara. liy jëriñ nag. nga xam ne boo ko amee. nga xam ne loolu boo ko amee. dootoo aajo mukk. dootoo aajo mukk. mooy jëm yàlla jërëjëf. mooy jëm yàlla jërëjëf. kon nag yàlla yàlla may yàlla. kon yàlla ñu yàlla may yàlla jaaree. leneen lu mu ñu may rek dana jeex. leneen lu mu ñu may ñu dul loolu dana jeex. leneen lu mu ñu may rek dana dana aajo. leneen lu mu ñu may dana tàggoo ba wala delloo aajo ah. kon yàlla ñu yàlla may yàlla. kon daal yàlla ñu yàlla may yàlla jaaree. loolu rek a ñu may ndax loolu rek a ñu mën a jeex. ñu faa wax la mu ñëwee. Moussa waxoon na ne. yow sama borom. yow sama borom. ñëpp la wàcce ci man. ñëpp la wàcce ci man. ci ñun. aajo naa ko. aajo naa ko. wala booba dafay gën a rek. waaye booba kat bi wax loolu day gën a. waaye ba mu matee. waaye ba mu matee nag. jëmm gën a ñaan rek. jëmm yàlla bi rek la baax ñaan. rabbi arina yanzur ilayka la wax. nga gis ne. nga gis ne. lépp lu jàng ñaan. lépp lu jàng ñaan. soxla na ko. soxla na ko. waaye bu ko amee bu keroog mu soxlaat rek. waaye bu ko amee kat bu keroog mu soxlaat ba leen. lu ma jàmm am yàlla rek. lu ma jàmm di xam yàlla. yàlla nañu xam yàlla yaa rabbi. yàlla nañu yàlla may yàlla. yàlla nañu yàlla may yàlla yaa rabbi. te dig nañu ko. te yàlla dig nañu ko fët. loolu moom. wax nañu ne. alhamdulilah bi dem naa la. loolu ñun ñëpp dañuy aajo jëm ci yàlla. dana ñun ñëpp dañoo aajo jëm ci yàlla. xaaja ji doomu aadama xaaja jëm ci yàlla. aajo ji doomu aadama ji xaaja jëm ci yàlla. doomu aadama rek a soog. xaaja. doomu aadama rek moo ko xaaja. moom dafa aajo jëm ci yàlla aajo goo xam ne. doomu aadama dafa aajo jëm ci yàlla aajo goo xam ne. amul dayoo. amul dayoo. te aajo googu du jeex mukk. te aajo googu du jeex mukk. yeneen yi ci def noppalu nañu. yeneen yi ci def noppalu nañu. bàyyi ma yeeg jamaat yeeg yooyu. bàyyi ma yeeg jamaat yi ak yooyu. ndax seen kan nekkul ca la nekk foofa. ndax ñoom seen kan nekkul ca la nekk foofa. waaye ku xas yàlla ubbil bëti xol. waaye ku xas yàlla ubbil bëti xol. jëm ca la nekk foofa. dana sëpp nag jëm ca la nekk foofa. yoo xam nga soxla soo xam ne dootoo nekk soxla mukk. yoo xam nga soxla boo xam ne dootoo nekk soxla mukk. mooy doomu aadama. loolu ko moo di doomu aadama. yàlla dellu ko wax ne bind na ko def ko muy tur doole. yàlla dellu wax ne bind na doomu aadama def ko muy tur néew doole. néew dooleem googu mooy sopp gën sopp yàlla. néew dooleem googu moo di sopp gën sopp yàlla. bëgg gën bëgg yàlla. bëgg gën bëgg yàlla. te yàlla. te yàlla. li ci aarab bi bëgg. li ci aarab bi bëgg. dëgg dëgg mënu ko mënu ko am. dëgg dëgg mënu ko am. loolu la def yàlla lañ bëgg mënuñ ko def. kon li ñuy def nag ñun yàlla lañ bëgg mënuñ ko def. bu dundee kiiraay yëpp ba dara doxatul digal ñoom ñoom. bu dundee kiiraay yëpp ba dara doxatul digal ñoom. mu nekkal ñu ba ñu nekkatul. mu nekkal ñu ba ñu nekkatul fa ne sax. dañuy jaay te dañuy may. kon nag li ñu may ñu koy jëriñoo. mën nga aadama. ñun doomu aadama. ñoom la bëgg a yor. danañ bëgg ñam. ñu lekk ko mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci ñun. ñun ñu lekk yàlla. mënuñoo lekk yàlla xam nga. danañ bëgg ak ñoom ñu naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg naan bu neex bu tëdd. naan ko mu neex ci ñun. ñoom la yàlla. xam ngeen ne mënuñoo naan. ba mu neex ci ñun. lekk ko mu neex ci ñun. ñun ñu lekk yàlla. mënuñoo lekk yàlla xam nga. danañ bëgg ak ñoom ñu naan ko mu neex ci ñun. danañ bëgg naan bu neex bu tëdd. naan ko mu neex ci ñun. ñoom ñoom. xam ngeen dem ba mu naan yàlla. loolu bëgg di leen gërëm dem ci kaw. da leen bëgg di leen gërëm dem ci kaw. ñu ngi jot yàlla ba def ko jamono la. xam ngeen ne mënu maa jot yàlla ba def ko jamono. wala jëkkër. wala jëkkër. waaw te moom rek lañ bëgg. te ñun kat moom rek lañ bëgg. waaw suñ jëm la. kon nag ñun suñ jëm. ngeen xam ne. ngeen xam ne. bëgg gi ñu ko bëggalee. bëgg boobu ñu ko bëggalee. ñoo ñu bëgg loolu lépp luñ bëgg. moo ñu bëgg loolu kat lépp luñ bëgg. lu guddi. bëgg yàlla lu ko dugal. bëgg yàlla rek tamit lu ko dugal. suñuy woor bëgg yàlla lu ko dugal. suñuy woor bëgg yàlla rek tamit ko dugal. suñuy def suñuy alal bëgg yàlla lu ko dugal. dañuy jëfee suñuy alal bëgg yàlla rek moo ñu ko dugal. ñu nekk wala ñu naan bëgg yàlla ñu nekk wala ñu naan bëgg yàlla rek moo ñu ko dugal. am na mënuñ ko lekk mënuñ ko naan. am na jëf nag mënuñ koo lekk moom mënuñ koo naan. waaye mënuñ lekk nag mënuñ naan leneen. waaye mënuñoo lekk leneen kat nit bëgg fi ñu ko bëgg mënuñoo naan leneen nit bëgg ñu ko bëgg. waaye ñoom bu nekkee nag. képp ku bëgg li ñu ko bëgg mooy ñoo naan xelal ñu bëgg ñu ko bëgg. waaye moom bu nekkee naan sax ñu bëgg ko naan. waaye moom ba nekkoon naan sax ñu bëgg ko naan. bala ñoo bëgg a naan. bala ñoo bëgg a naan. bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñu nekk ba nekk. bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñun ñu nekk ba nekk ci ñu ko mën a naan. xanaa xalaat bi ñu xalaatoon. xanaa kon xalaat bi ñu xalaatoon. bëgg naan rek. bëgg naan. ñu mën di doon. xanaa bon loola rek moo ñu mën di doon. Ibnu Saar wax na leen. Ibnu Saar wax na leen. Ibnu Saar yi wax na leen. ñu ngi ndokkeel gaañu. waa Pays waa Pays bi. ñoom ñu mën di. ñoom ñi nga xam ne dañoo mën di. yàlla. yàlla. te may nañ ko. te naanuñu ko it. xanaa dañ koy mu nekk noonu sax. boo ko bëggee naan rek yow nga fas nekk sax. dama bëgg naan bi loolu. kon day bëgg naan bi rek moo mën a defar naan. waaw jërëjëf ba naan rek fekk na ñoom eh, eh, boo nekkatu ko ndax nekkatu. boo nekkee ba naan rek yow nekkatoo ko. nekkatoo ko yow nekkatu. yow nekkatoo ko moom lañ doon naan rek nekkatu ko. tuuti bi kii kii daay daal mooy am nga doon naan rek li nga bëgg. tuuti bi kii daay daal mooy xam nga soog a mën a àgg ci li nga bëgg. moo tax. looloo tax. mbëggeel. mbëggeel. jaral xaarisiina yi. dañ bëgg dañ caa góor. ndax liñ bëgg duñ ca àgg mukk. waaye foofu la dayoo. waaye nag foofu kat mooy dayoo mbir mi. dayoo bëgg. dayoo bëgg. dayoo dikkee. dayoo dikkee. dayoo bu gën a ñëw rek. dayoo ngën a maande. foofu rek la bëgg ñu. foofu rek kat la mag ñu xam. Ah, ñun góorgóorlu ba yéen ñëpp ngeen àgg ko. na ngeen góorgóorlu yéen ñëpp ba àgg foofu. dana nekk lu wéy la. dara nekku fi lu mooy yàlla. ku àgg foofu rek àgg ci ku àgg foofu àgg ko ci ku gis mbindeebi ñu di ñàkk rek. ku gis mbindeebi ñu di am ñàkk. bu dul yàlla amul. bu dul yàlla amul. sa kiiraay dañ na. sa kiiraay yow dañ na. waaye loolu doyul de. waaye xam foofu rek dafa doyul. ak li muy koy yëpp. ak li ñooñu koy lépp. loolee xew nag. loolu la ceeb. da nga fàttaliku sa dëkk bu njëkk boobu. da nga fàttaliku sa dëkk bu njëkk boobu. lépp mu gën a leen lépp loo xam. waaye nag sànq yëgal rek. xaarifu na yéen. xaarifu na yi. duñ dañ di fàttaliku seen njëlbeen. duñ dañ di fàttaliku seen njëlbeen. du ñëbët dellu woon foofa. du ñëbët dellu woon foofa. waaye fekk na li mu jëm moo gën. waaye fekk na li mu jëm moo gën. su demee mbéyee. ku demoon ba. bëggatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. dara lu mooy yàlla. gannaaw bi nga mën ci bay am loo bëgg. gannaaw bi nga mën ci nag yow bay am loo bëgg. dëgg-dëgg suñuy rekk lay ñu sax. loolu dëgg-dëgg ak rekk lay ñu waaw daal mooy mat. waaye nag moo di ak mat. mu tax ba mat looloo tax ba mat. dafa wéy doo ko wàññeeku. day ñu doo ko wàññeeku. ndax mat dëgg dëgg dëgg dëgg. ndax mat dëgg dëgg dëgg. mooy bàyyi lépp lu dul yàlla. mooy bàyyi lépp lu dul yàlla. doo ko gis doo ko geesu. doo ko gis doo ko geesu. doo ko yittewoo doo ko xalaat. doo ko yittewoo doo ko xalaat. loolu la ko aar nag nee na dama gis leneen. nga wàññeeku aar nag nañ ñëpp gisaat leneen. ngir nga topp sa ndigal yi. ngir nag nga topp ndigal yi. ngir nga bàyyi.